a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu alihi wa saxbihi wa walaahu amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ci jotaay bi ñu weesu nag ci Quba dañuy wax di wax Quba un yusarraf wala yusarraf man nga wax jaa ila qubaa wala jaa ila qubaa in eh, ñu ngi woon kon qubaa gisoon nañu ni nga xam ne noonu lañu accueillir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoowam bi sayna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañu ñu ngi woon ci xadiisu eh, imaam ibn Shihab bi nga xam ne moom la jële ci seydina Urwa ibn Zubayr te imaam al Buxaari daal di koy solo rahmatullah alayhi naka noonu ñu ngi woon tamit en même temps di gisaale riwaaye bu imaam euh, ibn Isxaaq bi nga xam ne woom la jële ci Abdurrahman ibn Uwaym ibn Saa'ida moom mu jële ko ci ay saxaaba yoo xam ne ci ay ñoñam di waa radiyallahu taala anil jamii gisoon nañu nag waxoon nañ ci jataay bi weesu li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu euh, euh, nu mu tuddati li ñu ko accueillir waxoon nañ ci euh, talaa al badru alayna boobu gisoon nañ ne imaam al xaafiz al iraaqi ak taalibeem bi ak taalibeem bi di imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi maa waxoon nañ ne loolu sanadam dafa moo dal moo dal mooy dafa am ñaar ñu ci sute te looloo taxoon naka noonu imaam alxaafiz al iraqi mu ngi ko waxoon comme niñ ko waxe woon ci e, bi nga xam ne ci lay def e, ahadis bi muy taxrij xadis yi nekk ci Ihya Ulumuddin bu imaam al-Ghazali rahimahullah waaye naka noonu wax na ko tamit ci li muy shara sunanu Tirmidhi te loolu doom ji di walu diin di Abu Zur'a ibn Abu Zur'a la tuddoon Ahmad ñu koy wax waliyu diin di doomi al al-Iraqi moom it ci loolu la ànd imaam al-Iraqi yi ci sunanu Tirmizi yi shara bi mu ci def bi mu àggee ci loolu dane wa xadiisu ibn Aisha la taqumu bihi xujja mu ne xadiisu ibn Aisha miñ la waxoon ci moom la yem imaam at-Tirmizi ak imaam an-Nasaa'i ak ñooñu soloo nañ tamit ci am na xadiis yoo xam ne boo demee ci seen sunan yi di nga fa fekk ibn Aisha bi waxoon nañ la sëriñ la woon ci imaam ahmad ibn hanbal ci moom la yem moom alxaafiz al iraaqi mu ne xadiisu euh, ci sunan tirmisi bi mu koy shara rahimahullah rahmatullah alayhima kuene xadiisu ibn aisha bi ma moom laa taqumu bihi xujja mooy amul loo xam manu manul nekk preuve voilà ci gàttal loolu lay tekki mooy xujja manu cee taxawe manoo ci sukkandiku di ci argumenté wu Ah, kon gisoon nañu li nga xam ne kon mu ngi woon Quba moom alayhi salaatu wassalaam gis nañu ah, gisoon nañu tamit li nga xam ne moo jëmoon ci masalaay musique voilà waxoon nañ ci masalaay musique foofu la ñu yemoon sax foofu jeexaloon nañ ko kon tey ñu war a àggale ci li nga xamante ne nii mooy xadiis ah, bi nga xam ne moom lañ nekkoon xaw na yàgg nag yor na def ñaari jataay wu jàpp ñett muy xadiis bi nga xam ne imaam al buxaari raximahullah boo fàttaleku woo nee na mu ko jële woon moom ci euh, yaxya ibnu bukayrin imaam al buxaari raximahullah dane woon xaddatanaa yaxya ibnu bukayrin qaala xaddatana allaysu an uqaylin qaala ibnu shihaabin foofu ci loolu la woon fa axbarani urwatu ibnu zubayri boo ñëwee nag ci càllale bi imaam alxaafis moo ne ñu càllale bi lii la mais ci euh, ndax dafa am xadis bi ko jiitu woon xadis bu gudd boobu ñu fa gisoon euh, euh, boobu noonu càllale mu ne même càllale bi la moog bii ndax dafa ñëw ne qaala ibnu bi imaam ibn Shihab nee na fa axbarani nettali na ma Urwa ibn Zubayr di Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam anhuma wa ardaahuma waxoon nañ la mursal la waaye imaam al-Hakim an-Naysaburi rahimahullah waxoon nañ la moom jokkale na ko ci saxiixam boo xam ne wér na xadiis bu wér la euh, te imaam az-Zahabi ànd na ceeg moom kon ñun fiñ ñi yemoon foofu mooy fi Seydina Urwa ibn Zubayr waxoon ne ginnaaw bi mu la nee fa aqbala abu bakrin xatta dallala alayhi bi ridaa'ihi fa arafa nnaasu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inda daalik remonté waatul fil bi fañ àggoon voilà war nga bañ a perdre le fil mooy moo tax ñu jël fii mu ne bi ñu agsee mook alayhi salaatu wassalaam ñu dugg ci Quba waxoon nañ ne mu ngi fa ñëwoon rabiul awwal weeru gàmmu lañ agsi waxoon nañ nag li jëm ci wuute yi jëm yi nga xam ne ban bis lay ci weer woowu moom Seydina Urwa kon mu ne mu agsi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu agsee moom mu toog nit ñi di ñëw di nuyu Seyna Abu Abu Seyna Abu Bakar jóg di dem ci nit ñi nit ñi di ko nuyu waaye nag bi naaj wi tàngee xatta asaabati shamsu rasuulallahi sallallahu alayhi wa bi naaj wi nag bi ker ga desoonas ker tuut ca garab ga mu toogoon ba mu jeexee nag naaj wi gën a tàng Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu daldi di jël kaalaam di ko keral mu ne fa arafa naasu nit ñi daal di xam booba këne kan mooy këne kii mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ki ñuy keral mu ne kon léegi ñun suñu laaj lan la woon fan la daloon foofale ci Quba fan la dal ak tamit ñaata lan la fa def mooy ñaata ñaata bés la fa toog moom mu ne fa labisa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi bani amr ibn awf bid'a asharata layla mu ne moom imaam Urwa mu ne rahmatullah alayhi fa labisa mu daal di paase nekk foofu rasulullahi ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam fii bani amr ibn awf ci waa bani amr ibn awf dëkke woon Quba bid'a asharata layla muy loo xam ne dix guddi yoo xam ne jëm jàpp neuf mooy dix-neuf guddi wala lu ko gën a suufe mooy bid'a nga xam dangay jóge boo jógee douze wala treize jëm ba neuf yi dolli ci dix dix muy dix-neuf jàpp lu mu gën bari bari jaar mu def fa bid'a ashara layla loolu euh, la xadiis bii la Seydina Urwa ibn Zubayr wax waaye euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ndax gis nañ fii loolu la wax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom dafa dogu euh, ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam quatorze jours la passé Quba moom seydna anas radiallahu taala anhu wa ardaahu loolu la wax moom quatorze jours la passé fan foofu la ci Quba muy xadis boo xam ne imaam al Buxaari rahimahullah daal dina koy solo euh, lii nag kanta kon loolu mooy deuxième wax bi waaye xam nga quatorze man nga ne bid'a bi kon mën naa nekk ci biir waaye nañu wax wax yi ba pare comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al mooy kon premier wax bi mooy bii bid'a ashara layla Seydina Anas radiyallahu anhu wax ci xadiis bu nekk ci Sahih imaamul Buxaari rahimahullah mu ne quatorze jours la fa passé kanta Muusa ibn Uqba loolu di deuxième bi di Muusa ibn Uqba moom mu jële ci Seydina Muhammad ibn Shihab az-Zuhri moom imaam mu ne imaam az dane aqaama fihim thalathan ñetti fan rekk la fa passé mooy ñetti guddi daal la fa yonent mi alayhi salaatu wasalaam passé xam nga ne loolu wute na euh, minimum dix-neuf maximum dix ak quatorze nee naa la yi mën nga ko dugal ci bid'a ndax bid'a mooy lu précis waaye di nga jóge douze ay dix-neuf kii imaam ibn Shihab Seydina Muusaa ibn Uqba jële ci moom ne moom ñetti fan la fa def waaye imaam al-Hafiz mu ne waraw ibn Shihabin an Mujamma' ibn Haritha anna aqaama ithnatayni wa ishrina layla imaam ibn Shihab nag ci boppam mu indil ñu beneen wax muy ñeenteel boo xam ne moom da ko riwaaya mooy da ko jële ci Mujamma ibn Haritha mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam paase na foofale ca Quba ithnatayni ñaar wa ishrina ak vingt layla guddi vingt-deux guddi lool mooy beneen wax boo xam ne bu ci am la kanta imaam Muhammad ibn Ishaq moom lan la wax moom ah imaam Muhammad ibn Ishaq moom wax na lu gën bari moom wax na beneen wax bokkul ak lii moom imaam ibn Ishaq dane aqaama fihim xamsan moom dane euh, kii rekk la fa passé cinq jours la fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam passé foofu la ca Quba kanta banu amr ibn auf ñoom yaz'umuna akthara min dhalik ñoom nee nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom la daloon ñoom dañu ne ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam passé na fa lu ëpp loolu que li imaam muhammad ibn isaaq wax ne xamsan la juróom kon wax yaa ngoog gis nga ni ñu wutee mooy ne am nga cinq wax wala siis siis wax am nga siis bi ci njëkk mooy xadiis bi ñu nekk te Seydina Urwa ibn Zubayr daal du koy wax mu ne dafa def bid'a ashara la muy douze jàpp dix jàpp dix-neuf guddi deuxième avis bi muy Seydina Anas moo ko wax boobu da cee dogu moom ne quatorze guddi la passé ci Quba beneen bi ci tegu Seydina Muusa ibn ba jële ko ci imaam Ibn Shihab mu ne ñetti guddi ñetti guddi rek la fa paase imaam Ibn Shihab ci boppam jële ci Mujamma ibn Haritha mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam paase na fa vingt-deux guddi kanta imaam Ibn Ishaq ne moom yonent bi alayhi paase na fa cinq jours lool di cinquième wax bi waa banu amr ibn awf bi nga xam ne nag fara daloon ci seen biir ñoom ñu ne ëpp na cinq yi muhammad ibn ishaq wax imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah mu ne laysa anas radiyallahu anhu min bani amr ibn awf fa innahum min al aws wa anas min al xazraj wa qad jazama bima dakara bima dakara bima dakartuhu fa huwa awlaa bil qabuul min gayrihi mu ne kan muy def tarjiix ndax lii moom fokk nga nootal benn wax suwaa nga ne man damay def waqf mooy damay taxaw tawaquf damay taxaw duma wax ban mu duma nootal dara ndax lii dafa wute lool xam nga ñetti fan cinq fan quatorze deux euh, euh, euh, ainsi de suite loolu dafa imaam alxaafis nag muy nootal mu ne rahimahullah mu ne laysa anas sayna anas bokkul min bani amr ibn awf mooy sayna anas bokkul ci waa bani amr ibn awf fa innahum ndax waa bani amr ibn awf min al ñoom ci waa aws lañ bokk waxoon nañ la madina bañ defee introduction bañ defoon ci euh, ñoom waa madina defoon nañu ko waxuñu woon nag ci seeni ngëneel dañu waxoon fan lañ jóge seeni maam ak seen cosaan ak loolu loolu lañu waxoon seeni ngëneel moom dañuy bàyyi autour de tout au long de sira bi allah dinañ gis ñoom à travers seeni ngëneel ñoom wa madina alayhim ridwanullah eh, kon moom mu ne waa banu amr ibn awf ci waa aws lañ bokk kanta anas seydna anas moom min al xazraj radiyallahu anil jami mooy ne ñoom lan lañ wax waa banu amr ibn awf ñoom dañ ëpp na li imam ibn isxaaq wax mais ñoom seen wax ay vingt ay côté vingt-deux lañ wax ndax imam ibn isxaaq moo ko wax imam ibn isxaaq moom li mu wax euh, comme prudence bi muy àndal ci yu bari day wax ba pare ne wallahu a'lam ay dhalika kaan buur yàlla nag moo xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wax yii yëpp ak sama wax gi ma wax ak ñeneen yi lan moo ci am dëgg dëgg dëgg moo tax moom imaam ibn Hishaam Isxaaq loolu la wax këne euh, ñoom waa waa waa waa Banu Amr ibn Awf ñoom dañu ne ndax imaam ibn Isxaaq dane fa aqaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Quba fi bani Amr ibn Awf yawma al-ithnayni wa yawma ath-thulathaa'i wa yawma al-arba'aa'i wa yawma al-khamiisi wa assasa masjidah eh, imaam ibn Isxaaq dane rahimahullah yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa paase Quba bi mu agsee foofu ci waa bani Amr ibn Awf yawmal ithnayni bésu altine wa yawmal thulathaa'i mardi talaata wa yawmal arbi'aa'i àllarba wa yawmal xamiisi ak bésu alxames wa assasa masjida ginnaaw gi nag mu daldi fay ci tabaxal def fa masjid muy jàkkaam jooju muy masjidu Quba moom imaam ibn Isxaaq rahimahullahu taala anhu euh, rahmatullah alayhi moom loolu la wax waaye euh, moom après dane wa banu amr ibn awf yaz'umuna annahu makatha fihim akthara min dhalik fallahu a'lamu ay dhalika kaan mu ne kantaa nag waa banu amr ibn awf nee nañ euh, lam fa passé ci ñoom ëpp na lii ma wax cinq yi waaye nag buur yàlla moo gën a xam ay dhalika kaan waa banu Amr ibn Awf ñoom waxuñu lu précis kon dañ ne daal ëpp na cinq jours yi imaam ibn Isaaq wax mais comme li mu wax mooy allahu alamu buur yàlla daal moo xam dëgg-dëgg ay zalika kaan lii lépp ana moo ci nekkoon kanta imaam ibn Isaaq eh, al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah moom dafa nootal dane Seyna Anas bokkul ci waa Banu Amr ibn Awf waa Banu Amr ibn Awf ci waa Aws lañ bokk Seyna Anas ci waa Xasraj muy deux grandes tribus yi composé woon waa Yathrib di Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne waqat jazama te Seyna Anas moom dafa dogu moom dogu na li mu wax da cee dogu xam nga waa Banu Amr ibn Awf mooy waxuñu lu leer mooy dañ ne aksara moom daal nekk na fa ci ñoom lu ëpp loolu kanta Seydina Anas moom dafa dogu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam quatorze jours la fa la fa la mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari rahimahullah kon loolu moo tax euh, Seydina euh, euh, imaam al-Xaafiz ibn Hajar daal di nootal ne comme moom Seydina Anas moom mooy ki nga xam ne dafa dogu te nag al moom mooy ki ci wax loo xam ne dafa leer wax nombre de jours yi fa huwa awla moom lañ gina mën a nangu moo gën a yeey ñu nangul ko waxam min ghayrihi ku moom te lool man nga ci dugal beneen wax bi mooy ñi ne la bin ashara la laylan muy waxu imaam Urwat ibn mooy ne loolu quatorze mu ngi ci biir man nga ne walla loolu da ko indi mu nekk loo xam ne lu lëmu kenn xabu ko léegi nag Seydina Anas ñëw daal di koy préciser radiyallahu anhu ne quatorze jours loolu mooy li aju ci loolu wallahu taala alam ñaata fan la fa def léegi nag imaam al euh, Urwatu ibn Zubayr radiyallahu ta rahmat radiyallahu taala anhuma muy àggale mu ne wa assasa wa ussisa al masjidu alladhi assasa ala taqwa wa salla fiihi rasuli rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne ginnaaw bi mu ne mu paase fa ci ñoom bid'a asharata layla kon imaam anas nee nañu bid'a asharata layla yooyu comme si dañu ko firil ne quatorze jours mu ne wa ussisa masjidu alladhi assasa ala ta ussisa ala taqwa ba mu fa newee nag ci la tabax jàkka jooju nga xam ne dañ koo tabax ci ngëm yàlla ci ragal yàlla muy masjidu Quba ah jàkka jooju muy masjidu Quba jàkka jooju noonu moom la fa alayhi salaatu wassalaam muy acte bu njëkk bu mu fa tëral moom da ko faa tabax waaye balaa loolu ana moom alayhi salaatu wassalaam ana ci fan la daloon ana ci kan kan moo ko dalaloon ndax boo ñëwee ci dëkk dinañ ko dalal imaam ibn Isxaaq rahimahullahu taala mu ñuy wax ci xadiis boo xamante ne nii moom da koo soloo bila sanadin ci loo xamante ne nii amul sanad moo tax imaam ibn Hishaam ne qaala ibn Isxaaq rahmatullah alayhima fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii ma yadkuruuna ala kalthum ibn hidmin axi bani amr ibn awfin summa axadi bani ubayd wa yuqaalu bal nazala ala sa'd ibn xaysama wa yaquulu man yadkuru annahu nazala ala kalthum ibn hidmin innama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ida xaraja min manzili kalsuum ibn hidmin jalasa annaasu fi bayti sa'd ibn xaysama ila axiri alxadis imaam ibn isxaaq rahimahullah bu ñuy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee ba ñu accueillir ko mu nekk fa mooy laata lii moo njëkk laata muy tabax jàkk ji daal di leen mu daal ñuy wax ana fan la dal mu ne fa nazala mu daal di dal rasulullahi sallallahu alayhi wa di ndaw yàlla li fii maa yadkuruuna ci li nga xam ne ñu ngi koy tudd ala Kalsuum ibn Hidmin dal ci ku ñuy wax Kalsuum di doomi Hidma moom nag mu ngi tuddoon Kulthum wala Kalthum ibn al-Hidm ibn Imri al-Qays ibn al-Harith ibn Zayd ibn Ubayd ibn Zayd ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari al-Awsi kon Kulthum la tuddoon wala Kalthum di doomi alhidm alhidm di doomi ku ñuy wax imreel qays imreel qays di doomi alxaaris alxaaris di doomi zayd zayd di doomi ubayd ubayd boobu di doomi zayd ibn malik zayd di doomi malik malik boobu di daw di doomi awf awf di doomi amr ibn awf ibn malik ibn aws bokk ci waa aws ci waa lamsaar moom nag comme li imaam ibn Isxaaq wax naka noonu imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhima ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këram la daloon bi mu agsee Quba ci gàddaay gi moom aleyhi salaatu wassalaam am na nag ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim comme ni nga xam ne noonu la ko imaam as-Saalih shaami waxee raximahullah mu ne am na ci ñoo xam ne nee nañu këne moom bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dal ci moom nekkul nekkuloon jullit mooy kaana mushrikan ala diinil qawm këne moom yéeféer la woon nekkoon ci diine yi waa ñi ëppoon ci waa yasrib jamono jooju waaye kanta muhammad ibn saad di imaam ibn ci at tabakaat moom dafa solo jaar ci yoonu sëriñam di imaam Muhammad ibn Amr eh, Muhammad ibn Umar al-Waaqidi di imaam al-Waaqidi moom mu ne jële ci seydina Abdullah ibn Abbaasin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom lu wuteek wax boobu imaam as-Saalih shaami toxal la wax ci xadiis boo xam ne mu ngi jaar ci riwaay ci yoonu imaam al-Waaqidi raximahullah mu jële ko ci seydna abdullah ibni abbaasin radiallahu anhuma moom imaam abdullah ibni abbaas mu ne kaana kal kulthum wala kalthum ibn al-hidmi rajulan sharifan wa kaana musinnan aslama qabla maqdami an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-madina falamma haajara nazala alayhi wa kaana yataxaddasu fi manzili Sa'd ibn Xaysama kon imaam ibn Sa'd mu wax foofu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas ci riwaaye boobu ñu gis ne dafa da'if ndax dafa jaar ci yoonu imaam al-Waaqidi mu ne Kalsuum ibn al-Hidm dafa nekkoon rajulan sharifan góor gu tedd la woon mu ne nag wa kaana ku sori woon la ci ay at ku âgé la woon aslama tuub na qabla maqdami nabi avant le yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ñëw foofu di agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon ñu gis ne wute nag looy li ñu gisoon sànk mu ne fa lamma haajara bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaayee nazala aleyhi këram la dal moom waaye da doon waxtaan moom aleyhi salaatu wassalaam bu ma sow na nekk këram ba génn da doon dal dem kër Saad ibn Xaysama radiyallahu taala an Saad wa an Xaysama mu ne foofu la doon waxtaane ak saxaabaam yi te kër googu lañ doon woowe manzilul uzzaab yi di këru ñi nga xam ne ñooy célibataires yi moom nag di euh, Kalthum ibn al-Hidm euh, moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gaañu foofu ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax lu néew la fa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam paase ci dëkk ba madina lu dul moom mu génn àddina moom seydina kalthum ibn al hidm te bi muy génn àddina mu ngi génn àddina avant ghazwatu badrin moo tax euh, nekkoon nag góor gu baax moom mii di seydina kalthum ibn al-hidm nga xam ne mooy ki dalal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam accueillir ko këram bi mu agsee foofale ci Quba kon mu génn àddina laata Badar bokk ci ñi njëkk a génn àddina ba fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsee radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa loolu benn wax la wa yuqaalu imaam ibn Isaaq ne rahimahullah wax naa la da ko solo sans càllale da ko wax noonu mu ne wa yuqaalu ñu ngi ne am na ñu ne nag ne déedéet yonent bi salaatu wasalaam dalul woon ci waa ci kër Kalthum ibn Hidm waaye bal nazala ala Sa'd ibn Xaysama moom mu ngi daloon ci Sa'd ibn Xaysama moom rahimahullah gisoon nañu ko defoon nañu tarjumaam dañuy gis ci ñi jaayanteel fële ca euh, Mina moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ci nuqaba yi la bokkoon moom nii di Sa'd ibn Xaysama radiyallahu ta'ala anil jami' am nañu ne ci moom la daloon ah mu ne léegi nag mu ne ñi nga xam ne dañ ne ci Kalsuum ibn Hidma la daloon ñoom dañu ne wa yaquulu man yadkuru annahu nazala ala Kalsuum ibn Hidmin innama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa xaraja min manzili Kalsuum ibn Hidmin jalasa annaasu fi bayti Sa'd ibn Xaysama ñi wax abi bu njëkk bi këne kër Kalsuum la daloon ñu bëgg a wax ne ñële ñi ne kër Sa'd ibn Xaysama ñoom daa am lu leen rëcc daa am loo xam ne moo tax ñu foog ne foofu la dal mais dalu fa woon ñu ne moo tax mu ne wa yaqulu man yadhkuru ñi nga xam ne dañu ne dafa dal mu ngi dal kër Kalsuum ibn Hidm dañu ne moom radiyallahu anhu këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa nekkoon këram la daloon waaye da doon génn bu bu bu masoon xëy génn da doon toog kër sandum xaysa ma sama fa la dem di toog ndax la ndax nit ñi fa lañ doon daje mooy saxaaba yi radiyallahu dañ fa doon nekk moo tax mu ne jalasa naasu fii bayti sandum na xay sama bu masoon a génn day fekk nit ñi nekk foofu wadaalika li waraloon nag nit ñi bari woon nekk këram contrairement ak kër ñu ci des ñu ne wa zalika annahu kaana azban la ahla la ndax moom dafa nekkoon ab célibataire muy Sa'd ibn Xaysama radiyallahu anhu wa an Xaysama këne li tax mooy ne moom dafa nekkoon célibataire te xam nga ne célibataire mooy ne euh, di daje kërug célibataire moo gën ci ñoo xam ne ñoom ay célibataire lañ ñoom kër di daje entre ñoom moo gën a woyof di daje këru koo xam ne dafa dafa marié looloo tax ñoom ñu doon euh, ndax lu bari du ko tënk tamit moom léeg-léeg lu bari du ko tënk moo tax moom euh, këram lañ doon dal ndax lan dafa nekkoon célibataire ñu ne laa ahla lahu amul woon soxna wa kaana manzil al uzz al a'zab min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al ñoom ñu ne ba léegi ñan ñooy wax mooy ñi nga xam ne dañ ne kër Kalsuum ibn Hizm la daloon léegi nag ñi wax loolu mooy ñi wax loolu noonu bu dee buñ jàppee ne seen seen bosa noonu ñu ne ñoom li tax ñu ne ne kër Saad ibn Xaysa manoon mooy le fait que dafa doon bu masoon a génn ci kër kii nit ñi fa lañ doon nekk saxaaba yi fa lañ doon nekk ndax moom célibataire la woon kenn newu fa amul woon soxna amul woon njaboot goo xam ne da leen di toppatoo saa su ne mu ne moom nag wakaana këram dafa nekkoon manzilal anza bi moo nekkoon këru célibataire yi ci ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñoo gàddaay ànd ak moom ñoom ñi nekkoon ni célibataire fa lañ doon daje fa lañ doon nekk te tamit fa lañ dëkkoon provisoirement mu ne famin hunaaka ñoom ñu ne nag famin hunaaka ci lool yu xaalu ci la ñu waxe naka ni moom dafa wàcc kër dal kër sandum na xaysama waaye réellement dalu mu ne wa yu yuqaalu li bayti sandum na xaysama baytul ahzaab mu ne ah, kënee te kër Sa'd ibn Xaysama dañ ko doon woowe këru ñi nga xam ne ñooy célibataires yi imaam ibn Ishaq daal di ciy tegati fallaahu a'lamu ayya dhalika kaan mu ne kullan qad mu ne nag buur yàlla nag moo gën a xam dëgg-dëgg ñaari wax yii këne kër Sa'd ibn Xaysama la dal wala kër Kalsuum ibn Hidm la dal buur yàlla nag moo xam dëgg-dëgg ni mu deme ndax ñaari wax yépp ah ñun de imaam ibn Sa'd dégg nañu ko loolu imaam ibn Sa'd tamit soloo na ko ci at-Tabaqaat imaam ibn Kathir indi na ko ci al-Bidaaya wa Nihaaya ibn al indi na ko ci Usdul Ghaaba imaam at-Tabari moom soloo na ko ci taarixam boo demee ci al-Isaaba tamit imaam ibn Hajar indi na ko fa euh, loolu mooy li nga xamante ne moo am ci wax jooju waaye da gis ne wax ji wérul mooy ne dafa da'if waaye loolu ndax imaam ibn Isaaq ko wax amuñu ci càllale que ne foofu la wàcc eh léegi mu ne Kanta Seyna Abu Bakar moom fu mu wàcc wax nga ñu yonent mi alayhi salaatu wa fu mu dal moom fu mu dal. imaam ibn Isxaaq di wax ba léegi mu ne wa nazala abu bakrin siddiq radiyallahu anhu ala xubayb ibn isaafin axad bani alxaaris ibn alxasraji bissunx wa yaquulu qaa'il kaana manziluhu ala xaarijat ibn zayd ibn abi zuhayr axi bani alxaaris ibn alxasraj imaam Ah, imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu wax ba léegi bi sanadin ba léegi mu ne kantaa Abu Bakar moom mu ngi wàcc mu ngi dal kër Xubayb ibn Isaaf mu ne ahadu bani al-Haaris ibn al-Xazraj bi Sunh nekk kenn ci doomi al-Haaris ibn al al al al al-Xazraj foofule ci as-Sunh as-Sunh benn bërëb la woon bu benn bërëb la bu nekk madinatul munawwara foofu fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kii Seydina Abu Bakar foofu la dëkkoon fa la newoon moo tax sax bis bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn àddina fa la demoon fa la ko xabaar bi dikkele mu newoon foofale ci as-Sumh nekk foofale soriwul ci xubaa noonu fa la Euh, ndax boo jógee Quba da ngay yéeg ci kaw soriwul euh, ay baqi ak yooyu laata ngay àgg euh, ci mooy fi jàkkaay yonent bi alayhi salaatu saa nekk lu mu tudd est bi est est jàkka ji muy jumaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam est bi foofu la sunxu nekk nekkul ci sud bi pas Quba ne ci est bi léegi moom mu ne foofu la dal ci kan mu ne ci Xubayb ibn Isaaf moom nag mu ngi tuddoon Xubayb ibn Isaafin ibn Inaba ibn Amr Xadiijin ibn Aamir ibn ibn alxaaris ibn alxazraj ibn al aws al ansaariyu l awsi mu ngi tuddoon xubayb di doomi isaaf isaaf di doomu inaba inaba moomu di doomi amr amr di doomi xadiij mu bokkoon ibn am aamir ibn jusham ibn alxaaris ibn alxazraj ibn al aws al ansaar yi moom it ci waa aws la bokkoon moom di seydinaa xubayb gis nañ ne imaam ibn isxaaq raximahullah moom mu ne eh, seydinaa abu bakrin radiallahu taala anhu ci moom la wàccoon moo tax mu ne wa nazala abu bakrin siddiq radiyallahu anhu ala xubayb ibn isaaf ahadu bani alxaaris ibn alxazraj bi sunx seydna abu bakr radiyallahu bi mu agsee moom ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Quba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi dal ci wax boobu ne ci Kulthum ibn al-Hidm la dal moom nag mu ne seydna abu bakrin mu ngi dal ci ku ñuy wax Xubayb ibn Isaaf nekk kenn ci waa Bani Xaaris ibn xasraj te nekk ñoom ci waa banul ci Xasraj noonu kanta imaam euh, moom dane ahadu banil Xaaris ibn al Xasraj kanta imaam euh, euh, ibn Hajar rahimahullah ci al isaaba moom dane ci waa Aws mooy ne ci waa Aws la bokk waaye ci maamam yi daa am ku ci tudd Xasraj te waxoon nañ la de toute façon ay frère lañu ndax wax nañ la sànk ne la ibn moom mu ngi tudd ibn amr ibn xadiij ibn amir ibn jusham ibn alxaaris ibn alxazraj ibn al mooy doomu seen maam aws bu mu tuddee frère am xazraj looloo tax imaam ibn isxaaq ne ahadu bani alxaaris ibn alxazraj gisoo mooy bani alxaaris ibn alxazraj waaye ci waa aws la bokk bis sunxi di sunxu foofale nekk ci estu jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag imaam ibn isxaaq naka noon muusa ibn uqba raxmatullah nee nañu moom mii di xubayb ibn isaaf bokk na ci ñi nga xam ne fekke nañu badrin di ghazwatu badrin eh, loolu la ñoom moom la ñu wax kanta imaam al-Waaqidi rahimahullah moom dane moom yéex na tuub bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem Badar ci la ko dabe daldi tuub ci yoon wi ci noonu ci la fekkee Badar ak li nga xamante ne mooy xeex yi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw moom nag di Seydina Xubayb ibn Isaaf Euh, bi nga xamante ne ci la agsi noonu comme li imaam al wax nii imaam Ahmad ibn Hanbal dafa solo ak imaam al-Buxaari ci taarixam imaam Ahmad ci musnad bi imam al ci at-taarix muy at-taarixul kabiir jaar ci yoonu Muhammad ibn Isaaq ci la ko jële euh, mu jële ci sëtu ku ñuy wax xubay xubayb ibn abdirahman mu jële ci baayam di abdirahman mu jële ci baayu abdirahman di xubayb ibn isaaf muy nettali keroog badar nan la dugge ci lislaam ak nan la bokke ci xeex boobu moom seydinaa xubayb ibn isaaf radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ataytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yuriidu ghazwan ana wa rajulun min qawmi walam nuslim fa qulnaa inna nastaxyi an yashhada qawmunaa mashhadan laa nashhaduhu ma'ahum qaala fa inna laa nasta'iinu bil mushrikiina alal mushrikiin qaala fa aslamnaa wa shahidnaa ma'ahu mu ne moom Seydina Xubayb ibn Isaaf mu ne dama dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne taa bi ma ko dikkalee mu ngi doon bëgg benn ci benn xeex la ne woon mooy la doon waajal wa huwa ta moom yuriidu mu ngi namm ghazwan benn xare moom rekk moo ko dikkal mu ne déedéet du man rekk waaye war rajulun min qawmi ak benn góor bu bokk ci suñuy ñoon ci waa Aws waa bani alxaaris ibn alxasraj al awsi mu ne waaye biñ ñëwee di wax ak moom aleyhi salaatu ci xarim boobu mu doon nam ma def walla muslim fekkul ñu nekkoon ay jullit faqul naa bi ñu ñëwee maag sama mbokk moomu ñu ñëw ne ko ay yéefér lañ woon ñu ne ko inna ñun kat nastax yi dañu rus an yashhada qawmuna mashhadan la nashhaduhu ma'ahum ne ñun nag rus nañu suñuy ñoñ suñuy nawle ni ñun ñu bokk benn maam bokk benn cosaan nga xam ne lu ñu masa def ñu def mooy ñun daal rus nañu suñuy ñoñ di fekke xeex boo xam ne di mëne guerre boo xam ne ñun duñu ko fekkee ñoom te duñ ci def li nga xam ne moom lañu def ñoom bi ñu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen fa inna la nastati la nasta'inu bil mushrikiina alal al mushrikiin ne ko ñun duñu dimbalikoo duñu dimbalikoo ay bokkaalekat ci kaw di xeex ay bokkaalekat comme que yéen yéen ñaar gëmu ngeen du ngeen julli ñun duñu duñu duñu leen def duñu leen dimbalikoo ngir dal ci waa Quraysh kuffaaru Quraysh yi ñara xeexal fii nag préciser wul ban xeex la waaye day niru ne Badar la comme li nga xam ne loolu la imaam al di wax ne moom ne mbir mi euh, moom Badar ndax Seydina Muhammad ibn Isxaaq rahimahullah wax naa la ak Muusa ibn Uqba Seydina Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhima dañu ne moom fekke na Badar ak xeex yi yu xare yonent bi yépp ginnaaw Badar Allahu akbar maa lahu min sharaf woo yéemu naa ci teraanga googu kon bu dee ne Badar la li imaam al-Waaqidi waxta xadiis bii nii ñu lay wax ni wax nañ la ku ko solo imaam al-Buxaari ci at-Taarixul Kabiir ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhima kon Badar la war a doon moom lay doon ndax fekke na ko la imaam ibn Ishaq wax ba pare mu riwaaye loo xamante ne bu wér la mu wax lii yonent bi kon alayhi salaatu wasalaam ne ko fa inna la nasta'inu bil mushrikiin ñun duñu dimbalikoo ay bokkaalekat ay yéefér ci kaw di dal ci ay yéefér qaala moom mu ne isaaf euh, di Xubayb ibn euh, Isaaf radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne fa aslam naa ñu daal di tuub ci saase wa shahid naa maa maag sama mbokk moom ñu daal di fekke xeex boobu xare ko ak ànd ak moom léegi am na benn laaj nga ne waa yow mas nañu fi gis ay yoonu yoon soriwul sax ci gàddaay gi ñu nekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dimbalikoo abdullah ibn urayqit ahadun ahadan min bani diil wa huwa ala diini kuffaari quraysh kama qaalat sayyidatuna aisha radiyallahu taala wa ardaaha ñu ne mais yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy gàddaay nii gidam du jullit mu sukkandikoo ci moom dimbalikoo ci moom ngir am yoon wu baax yoonu ko ku ko gide ba madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam euh, tey fii te waxoon na ci saxiixu waxoon nga ma fi ne ma abdullah ibn abbas moo soloo jële radiyallahu anhuma ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xadiis bu nekk ci saxiix imaamul buxaari imaamul buxaari mu ne inna allaha la yansuru hadha diin bir rajulil kaafir këne buur yàlla dina dimbali diineem jii di lislaam jaare ko ci loxo yi koo xam ne ab yéeféer la waa kon lan moo tax mu ne ñii nii ñoom dañoo ñëw ngir dimbam du dimbalikoo ci ñoom te ñoom ñëw minoritaire en face kuffaaru Qurayshi lan moo tax nanguwul loolu mu ne fa inna ñun kat la nasta'inu bil mushrikiina ala al mushrikiin benn da ngay njëkk a gis na li mu wax dane duñu dub mbandikoo ay yéefér di dal ci kaw ay yéefér ah, nga ne waaye même bële naa la jox beneen laaj buy renforcer sama laaj bi ndax bële man nga ma ne kee da ko doon dimbali Abdullah ibn Urayqit mais pas dal ci ay yéefér xeexul ak kenn gid daal la ko servir yóbbu ko jëli ko Makka yóbbu ko Madina léegi ma la waaw kon kaay ma renforcer la sama laaj bi ngir mu ngi na leer mooy ne ci ghazwatu Badrin yonent bi aleyhi salaatu bi ñu ñëwee ñu campé ci teenu Badar foofu jullit ñi dañu jàpp benn jaam boo xam ne ci waa Makka la àndoon jàpp ko fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di naafila ñu jàpp ko di ko sonal di ko laaj naan ko ana Abu Sufyaan mu naan leen wallahi ma ra'aytu Aba Sufyaan maa ngi waat ne gisuma Abu Sufyaan ndax ñoom comme que dañoo génnoon ngir kar si njëgg mi te boobu caravane boobu Abu Sufyaan ibn Harb alayhi ridwaanullah moo ko jiite woon taayooy mu bokkoon min zu'amaa'i qurayshin wa kuffaaruha mu bokkoon min zu'amaa'i qurayshin wa kuffaariha bokkoon ci kilifaay quraysh yi ak yéeféeru quraysh yi mi jóge woon Sham fële sa siri yoroon seen seen marchandise ñu jàpp ko di ko torturer naan ko ana Abu Sufyaan ñoom dañu foog ne jaam bi da leen di bañ a wax moom ci caravane bi la àndoon daa da leen a bañ a wax dëgg yi mu ne leen gisuma Abu Sufyaan waaye Abu Jahlin laa gis te Abu Jahlin moom mooy bu dee Abu Jahlin la xeex lañ dikk si mais comme que bari ci ñoom bi ñuy génn liñ mooy ñoom ñépp njëgg mi lañ foogoon mooy nag buur yàlla def na xeex la wa tazun wa wa mooy bi mu naan eh, bi nga xamante ne nii ci suuratul Lanfaal ngeen bëgg anna ghayra zaati shawkati takunu lakum ngeen bëggoon bi nga xam ne moom amul mettit amul dara lu la fay mettit muy ñëw jël njëgg demaat waaye yàlla xamoon ne law la laxtalaftum fil mi'aad walakin li yaqdiya allahu amran kaana maf'uula buur yàlla ne xamoon naa ne law tawaadtum yéen jullit ñi ak kuffaaru Qurayshin yi bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil mi'ad koronte kon di ngeen juuyoo ci rendez ba ngeen joxe ba xeex mën naa bañ a am ndax Abu Sufyaan joxe woon na fi ghazwatu Sawiq ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ gañee Uhud ne ko jox nañ la rendez-vous at nii di ñëw ci même période bi ñu dajee Badar fa ngeen gañewoon suñu kii ñu jël revanche tey foofu laa la jox rendez-vous yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Abu Sufyaan génnoon nañ ba ci biti Makka ghazwatu Sawiq ñu lekk seeni yàpp naan seeni soow dëpp ne jaru moo tax suñu borom ne la bu ngeen joxante woon rendez-vous laxtalaftum fil waaye li am mooy li yaqdiya allahu amran kaana maf'uula muy dogalub yàlla boo xam ne yàlla dogaloon na ko ca azal ne dina am que laale moom dina am tey diggante kuffaar yi ak jullit ñi te kuffaar yi des nañu nërmel naq seen bakkan ci ban bi tey léegi moo tax ñoom ñu jàpp waa ji ba léegi maa ngi ci laaj bi ngir mu leer euh, torturer ko duma ko lépp yonent bi alayhi mu ngi julli ci wet gi Euh, waa ji saabu ñu ko dóoree a ah, kon que dóor yi nag bi mettee ah mu wax liñ bëgg ne leen Abu Sufyan waaw Abu Sufyan kon mu nga fële bu ñu ko bàyyee bàyyi dóor yi mu ne leen wallaahi gisuma Abu Sufyan Abu jëlin la àndal ak ñoo Quraysh ak ay ay arme yonent maa lay saar saam sëlmal ci julli gi ne leen waaye yéen ne bàyyi leen ko yéen kii bu leen waxee dëgg ngeen dóor ko bu leen waxee loo xam ne du dëgg te mooy li leen neex li ngeen bëgg a dégg ngeen bàyyi ko wax na dëgg ne ko ne ko kaay laaj ko ñoom ñaata lañ mu ne ko xamul waaye mu laaj ko ñaata gëléem lañuy ñuy rey par bés bi mu ko waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax gaa ñaata lañ allahu akbar léegi mooy passage bii nii ne waa ji waajooju noonu ñu jàpp doon ko torturer yéeféer la du ma waaw waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam woo na ko laaj ko pour xam gaa yi ñaata lañ ngir ñu xam naka la ñuy préparer woo ñun loolu du façon ndimbal ne waaw waaw ah, façon ndimbal la moom mooy information te lool moo gën a précieux bokk na ci li gën a précieux ci guerre ndax boo xamul sab noonu armement ak ni mu toll en en ak yooyu mooy ne yow boo mooywul dees na la bett te dees na la duma nga ne waaw waaw kon kay dimbalikoo ne ci lool ñu la waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ne l'islam yii nii par cas la woon xoolal jamono jii nii jamono jii mooy ne ñii lan la ñii nii bu ñu xeexoon mooy Xubayb ibn Isaaf ak waayam ji mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam utiliser que le ban façon utilisation lañ ko utiliser moom mu joxe information point barre mais pas mu jël arme di xeexal l'islam ndax l'islam ki koy xeexal dafa war a nekk jullit waaye nag soxla nañu bu dee am na keneen ku dul jullit kuy jàppale seen cause ñu jël voilà ndax fitratallahi allati fatara naasu naasa alayha ku gis lu baax war koo xam ne mooy ne ndax ñële xoola Abdullah ibn Urayqit waajiñ la wax sànk noonu la yonent bi alayhi salaatu wasallam ku nekk daa am ci objectif bu mu ko yóbbu mais paa ngir moom mu impliqué bakkanam ba ciy dee moo tax mu ne ko fii ñoom ñii nag comme que ci guerre lañ bëggoon a mu ne ñoom ñun duñu dimbali koo yéeféer ci kaw ay yéeféer nee na kon ñu daal tuub wa shahidna maa ñu daldi bokk ak moom ànd ak moom fekkeek moom guerre boobu ah moom Seydina Xubayb radiyallahu taala anhu wa arda bésu Badar ci xeex boobu noonu kon gis nga ne dafa tuub rekk dugg ci ah, imaam ibn Isxaaq mu ne xaddatani Xubayb ibn Abdirahmaan mu ne Xubayb di doomi Abdirahmaan moo ko nettali Euh, mooy Abdurrahman bii nii doomu Xubayb la comme ni ñu ko waxoon sànk mooy Xubayb dafa am sëtam bu tudd Xubayb Xubayb boobu am doom ju tudd Abdurrahman non Xubayb boobu baayam di Abdurrahman baayam boobu la Abdurrahman bi ñuy euh, euh, Xubayb bii ñuy wax di Xubayb ibn Isaaf mi nga xam ne ci moom la naa Abu Bakrin daloon ci benn wax benn wax moom dafa am doom ju tudd Abdurrahman Abdurrahman am doom ju tudd Xubayb Xubayb boobu di sët bi moo nettali imaam Ibn Ishaq mu ne moo ma nettali këne euh, baayam maamam di xubay Xubayb duriba di yow ma Badr mu ne xubay bu bésu Badar dañ koo duur ak jaasi ba bi loxo bi loxo bi la la la gaay dagg mu ne fa maala shiqquhu fa tafala alayhi nabi wa raddahu wala ama mu ne bi mu ko daggee gaa dañ koo dagg mooy am lu ñu ci dagg pas complètement nee na yonent bi alayhi daldi ciy tifli ci loxo bi foofu delloowaat loxo bi palaasam wa raddahu wala ama daldi koy réparer allahu akbar loxo ba des cocc dara dalatu ko Euh, moom nag xubay bi dafa mujj kooku noonu daldi ko woon dóor noonu euh, moom xubay bi bokkoon ci mushrikuuna yi imaam al-Waaqidi rahimahullah moom dane Umayya ibn Xalaf moo ko dóor jaasi moom Seydina Xubayb radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Ahmad ibn Hanbal solo mu ne waa ji nga xam ne benn ci mushrikuuna yi mu duur jaasi ci mbagg la mu ko dóor mu ne fa qataltuhu ma koy rey mooy waa ji mu ko dóoree da ko rey moom da ko mujj rey nee na ginnaaw gi summa tazawwajtu ibnata ginnaaw gi moom mushrik boobu mu dóoroon jaasi ci mbagg te ma mujj ko rey mu mujj takk soxna doomam doomu waa jooju mu daal di koy takk moom seydina xubayb radiallahu taala anhu wa arda kon fekke na badar fekke na tamit yeneen guerre yi nga xamante ne muy xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fee ñëw na ba ci jamonoy seydina umar ibn al-Xattaab comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn Isaaq Euh, jële ci Makxuul mu jële ci Saïd ibn al-Musayyib euh, rahmatullahi ala al-jamii' mu ne Seydina Umar ibn al-Xattaab ba'atha Xubayb ibn Isaaf ahada bani al-Haaris ibn al-Xasraj ala ba'd al-amal Seydina Umar bokkoon na ci moo ko mas na ko jox mission bi mu nekkee xalifa radiyallahu ta'ala anhu kon gis nañ ne fekk na xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp dund na ba ci jamonoy seydna omar bokkoon na ci ñi ko doon liggéeyal kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa waaye xuulu qaa'il am na nag ku ne kene fi mu daloon ci xaarija ibn zayd ibn abi zuhayr di xaarija ibn zayd radiallahu taala anhu fala daloon di axi banil xaaris ibn al xasraj di mbokk waa banil xaaris ibn al xasraj moom nag mu ngi tuddoon xaarijatu ibn zaydin ibn abi zuhayr ibn malik ibn imri al qays ibn Maalik al Ansaari al Xazraji kon imaam ibn Isxaaq raximahullahu taala ginnaaw bi mu ne wa nazala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu ala Xubayb ibn Isaaf bi mu ne Seydina Abu Bakar mu ngi wàcc ci Xubayb ibn Isaaf mu ne nag euh, am na nag wa yaquulu qaa'il am na aji wax ne kaana manziluhu ala xaarijat ibn zeyd ibn abi zuhayl axi banil xaaris ibn al mu ngi am ñeneen ñu ne nag du ci xubay bu la wàccoon radiyallahu anhu waaye mu ngi daloon ci xaarija ibn zeyd ibn abi zuhayr di mbokku banil xaaris ibn al xasraj kon moom mu ngi tuddoon xaarija ibnu zayd di doomi zayd ibnu abi zuhayr abi zuhayr boobu di doomi maalik maalik boobu di doomi imri'il qays imri'il qays di doomi maalik moom xaarija di al ansaari te bokkoon ci kojug xasraj eh, imaam kon gis nañ ne am nañu ne kon ci moom la seyna abu bakar daloon Euh, moom nag fekke woon na ci waxu imaam Muusa ibn ba boo xamante ne nii mu ngi ko jële ci imaam ibn Shihab waaye na ko noonu imaam Muhammad ibn Isxaaq ak ñeneen ci boroom ahlu siyari wal yi ñu ne moom Seydina Xaarijat ibn Zayd fekk na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Badrin di xare Badar am na nag moom mi di xubayb kiiwu goro seyna abu bakrin la woon radiallahu taala anhuma wa ardaahuma ndax seyna abu bakrin radiallahu anhu doomu xu ki xaarija ibn zayd bii moom la takkoon ci soxnaam yi la bokkoon muy doomu xaarija ibn zayd bii nii ibn abi zuhayr ndaw soosu noonu di doomu xaarija bi di soxnaay seyna abu bakar bi seyna abu bakar di génn àddina ci xilaafaam radiyallahu anhu dafa fekkoon mu génn mu nekk koo xam ne dafa ëmboon moom la waxoon yaay Aïsha radiyallahu anha ba muy wax miraas mi di wax miraas mi di séddale mooy nekkul ne di wax ku nekk miraas mi ni muy demee mu ne seyna sey seydatu Aïsha nee na mu def affaire bi am part boo xam ne da koo bàyyi affaire bi jaaxal ko mais fekk soxnaam dafa ëmb mu ne ki ki mu ëmb euh, moom wax góor lay doon wala jigéen mu wax ci benn talam fa bàyyi woon pour kooku la woon ba mu juddoo mu doon li nga xam ne moom la as-siddiqul akbarul a'zam daldi woon wax radiyallahu taala anhu wa ardaa moom saydatu di xaarija ibn zeyd moom nag ginnaaw bi mu fekkee badar fekke na uxud am nañu ne uxud lañ ko faate ci gazwatu uxud foofu lañu ko faate moom saydatu sayduna xaarija ibn zeyd ibn abi zuhair radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa loolu mooy li nga xamante ne ni mooy léegi gis nañu fi ñu dal léegi nag ñu ñëwaat fi nga xam ne fa lañu tolloon fi ñu tolloon moo doon lan mooy imaam kon Urwat ibn Zubayr buñ ñëwaatee kon ci xadiisam biñ newoon ba léegi ginnaaw bi ñu waxee ñaata baata dele ñaata kii la fa def moom alayhi salaatu wassalaam la fa paase kon ci li gën a dëgër insha allah mooy quatorze jours waalu siyar nag ñoom dañu naan comme li imam ibn Saq wax la ñuy wax këne lundi la fa paase mardi mercredi jeudi mu génn vendredi di dem julli àjjuma daal di koy dab ci yoon bi loolu ñoom loolu lañ saxal waaye sikk newul ci ne xadiis bu ne ci saxi imaamul Buxaari Seydina Anas daal di doggu ne quatorze la moo gën a dëgër fopp li nga xam ne moom la imaam la waa ahlu siyari wax rahmatullahi alayhim wallahu taala aalam léegi kon imaam Urwatu bnu Zubayri radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne kon wa ussisa al masjidu alladhi ussisa ala taqwa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkee ci waa banu amr ibn awf foofu Quba ñu daldi tabax jàkka ji nga xam ne moom lañu tabax ci fondement wu ngëm yàlla ragal yàllaa ko tabax lool nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute lan mooy al masjidu alladhi ussisa ala taqwa ban jàkka la dëgg-dëgg est-ce jàkkaay euh, euh, euh, Quba ji la comme ni nga xam ne moom la wax nii moom Seydina Urwa wala est-ce beneen la loolu dafa am wute ci boo ci biir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah am na dafa am ñaari wax ñenn ñu dañ ne jàkka jooju mooy jàkkaay Quba ndax mooy li aaya bi wax ci suuratu tawba ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm ahaq an taquma fii fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin mooy bi mu naan la masjidun waat naa ne jàkka joo xamante ne nii ussi sa dañ koo tabax fondement ko tabax ko taxawal ko ala taqwa ci ragal ci li nga xam ne mooy tax nit ki sori mbugalum yàlla muy ragal yàlla min awal yawmin ca premier jour a xaq moo gën a yey an taquma fii yi nga fay taxaw loolu mu ngi ko doon wax dinañ ci gën a ñëw insha allah buñ àggee ghazwatu Tabuk ndax jàkka ja nga xam ne moom la naafiq yi tabaxoon euh, ne woon dañuy piéger yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Jibril wax ko ko alayhi salaatu wassalaam ñu taal jàkka ja benn yoon euh, léegi ñoom jumhur comme li imaam alxaafiz wax mu ne fal jumhur ala anna al muraada bihi masjidu Quba hada mu ne waa jumuur dañ ne li nga xam ne moom lañu ñu euh, jublu ci masjidu jàkka ji nga xam ne ussisa ala taqwa mooy jàkkaay Quba ji waaye euh, dafa am yeneeni wa muy comme ni nga xamante ne noonu la imaam al-Qurtubi rahimahullahu taala wax ci jaami'u ahkaamil qur'aan mu ne waxtalafa al-ulamaa'u fil masjid alladhii ussisa 'ala at-taqwaa fa qaalat taa'ifa huwa masjidu Qubaa am ñu ne mu ne boroom xam-xam yi dañu dañu euh, wute ci ban jàkka lañu tabax ci mooy bi ñuy wax nii ci ragal yàlla mu ne am benn mbooloo ci boroom xam-xam yi ñu ne mooy jàkkaay Qubaa mu ne loolu yurwaa dañ koy toxale li ko jële ci ibn abbas di seydna abdullah ibn abbas radiallahu anhu wa an il abbas ibn abdil muttalib radiallahu anhuma mu ne wa daxaaku imaam daxaak tamit jële nañ ko ci moom wax ji wal xasan di alxasan ibn yasaar al basri mu ne ñoom wa taallaqu ñoom nag ñu ngi ngoy li tax ñu wax seen lii ñu ngi ngoy bi qawlihi min awwal yawmin li aaya bi wax ne min awwal yawmin ci premier jour ba ñu ne loolu jàkkaay Quba la yonent bi alayhi salaatu wasallam jëkk a tabax avant muy tabax jàkkaay Medina gi ndax agsiwul woon sax Medina te lii loolu fii la tabax jàkk ji ba pare ah. loolu mooy ñoom seen wax am ñeneen ñu ne mu ne waqiila huwa masjidu rasulillah sallallahu alayhi wa am ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne non non non non du masjidu Quba ah. al masjidu alladhi ussisa ala taqwa bi aaya biy wax aayatu bi nekk ci tawba mais non non non aaya boobu di aaya 108 jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam la ci jublu muy jumaawam ji kan moo wax lool mu ne qaalahu ibnu Umar Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moo ko wax ak wabnul musayyabi musayyibi wabnul musayyib ndax da doon bañ ku ko ne musayyab bëggul woon ñu koy wax di Sa'id ibnul musayyib moo tax kullu mus kullu musayyib Allah imaam as-Suyuti wax rahimahullah ak alfiya bi kullu fa bil fathi siwa abu sa'idin bépp bépp bépp musayyib boo gisee ci téere xam-xam yi boo gis ñu def musayyib euh, mu ne bépp musayyib boo gis fa bil fathi musayyab la musayyab bam des kii nii di eh, eh, Yaxya siwaa Yaxya di Yaxya ibn Sa'id ba mu def Yaxya ibn Sa'id ndax da ko doon bañ ca boroom mooy ki ëpp taabi'a yi yépp moo ci ëpp njariñ ci xeet muy Yaxya eh, imaam ibn Sa'id non kii Sa'id ibn manaan Yahya ibn Sa'id Sa'id ibn al-Musayyib moom da ko doon bañ ak ñaan ngam ci looloo tax moom mi yóbboo nga naan Musayyib kon moom ak Abdullah ibn Umar ak imaam Malik rahimahullah ci li nga xam ne fii ma rawaahu anhu ibn Wahb ci li nga xam ne imaam ibn Wahb al-Madani moom moo ko rahimahullah moom gis nañ ko ci xam moom min ulama yi almaliki yëpp bokk ci borom xam-xamu xadiis yu mag yi moom ngay dégg lu bari euh, boo déggee ñu ne imaam ibn Wahb euh, haddathani euh, Abdullah ibn Wahb an Yazid mooy nu tudd ibn Yazid al Ayli boobu Abdurrahman ibn Yazid ay oh, subhaanallah maa ngi fàtte tur mooy ay Ayli moom li da ngay gis lu bari ak ci saxiix yi mu jële ci imaam Maalik ngay gis yooyu ci saxiix yi da nga ko fay fekk mu ne booba Maalik ak imaam Maalik lool mooy waxam que ne masjidu rasulillah bii alayhi salaatu wasalaam mooy li ñu jublu ci ussisa taqwa ci li nga xam ne imaam Ibn Wahb moo ko soroo ci moom ak Ashhab ak Ibn qaasim ah, al-Utaki rahmatullahi alayhi di ñii ñooy ñii imaam ibn al-Qasim waaw boroom mu Mudawwana moom moom lañ ko doon moo ko doon dicté rahimahullah léegi ñoom kon loolu mooy ñaari wax yooyu ah, léegi nag wax nañ la ñu njëkk ñi ñoom fi ñu jàpp mooy fii awwal yawmin waaye imaam at-Tirmidhi dafa solo muy argument wu ñoom imaam Abdullah ibn Umar ak ñoom imaam ibn al-Musayyib ak imaam Malik ak ñooñ imaam at-Tirmidhi dafa solo jële ci Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne tamaara rajulaani fi lmasjidi alladi ussisa ala taqwa min awali yowm fa qaala rajulun huwa masjidu quba wa qaala aaxar huwa masjidu nabi masjidu nabi annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa masjidi hada te xadis boobu xadis bu wér la imaam at-Tirmizi moo ko soloo naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko imaam Muslim soloo na ko euh, te lii nag mooy li nga xam ne moo gën a dëgër fopp sax ndax dane euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidina imaam euh, Abdullah ibn Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala Yunus ibn Yazid walla Yunus ibn Yazid al-Ayli moom la imaam Ibn Shihab di jële maanaam Ibn Shihab imaam euh, Maliki ibn Abdullah ibn Wahb di jële lu bari ak imaam Malik ak ñeneen euh, imaam ak Tirmidhi yi dafa jële kon wax nañ la ñeneen ñi ko solo ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne dafa am ñaar tamaaraa rajulaani ñaari nit ñaari góor lu ñu doon werante fil masjidil ladhi ussisa la taqwa ñuy werante ci aaya bi li muy wax ne la masjidun ussisa la taqwa wat naa ne jàkk ji nga xam ne dañ koo tawax ci ragal yàlla mu ne ñoom dañ ci werante ñu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam min awwal yawm ci premier jour fa qaala rajulun kenn ki ne moom huwa masjidu Quba kenn ki da moom ak yom mooy ne non masjidu Quba bii la ci yàlla jublu keneen ki ne ko déedéet jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii la ci jublu ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ko ne ko ñun lii la demee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen mooy sama jàkk jii la mooy bii la bu Madina bi waaye waaye lii nag wax amatul même bu dee après nañ gis li imaam al-Hafiz fexe kii mais insha allah lii moo ndax lii moom mooy ne fii mooy li ñu naan fii moom fii sulbin nizam mooy ne texte bi dafa ñëw ci li nga xam ne mooy mooy li li li li li bi ci boppam bi nga xam ne moom lañ posé ne loolu la ñuy posé mooy ne lan ana ana masjidul ladhi ussisa ala taqwa Quba la wala ba jàkkaar yonent bi alayhi salatu wassalam bu Medina bi la ñu ñëw wax ko ko mu ne bii la léegi kay mooy manatoo mooy ne manoo ñëwati même ak noo ko man di waxee ñoo ko kiiwee ne aar dinañ gis li ndax dafa am boroom xam-xam yi ñu wax ko léegi bala ñu àggale imaam alxaafis dani la loolu sax loolu mooy deuxième avis bi beneen bi dani dañ neena boo mooy premier avis mooy Quba deuxième bi ñenn ñi ne yo- jàkkaay yonent mi alayhi salaatu wa salaam beneen bi ñaar am mooy ñetteel bi ne ñaar yëpp la moo tax eh, imaam ibn ibn Hajar rahimahullahu mu ne eh, li nga xam ne moom la gën a gis moom mooy dafa gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daa am lu tax mu daldi ndax moom ni mu waxee dafa gën a dëgëral wax bële lim ne ndax moom bi muy wax dane bi muy indi euh, version yi dane fal jumhur la anna al muraada bi masjidu Quba euh, jumhur muy ñëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim doo ñu ngi tuddal ñoom dañ ne masjidu mooy jàkkaay Quba bi ah léegi moom mu indi loo xam ne day dëgëral boo ëndiwaal tamit ñi nga xam ne waxu ñi nga xam ne dañ ne noonoo ma jàkkaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag moom li mu gis moom dafa gis ne euh, que ne affaire yi ñaar yëpp la moo tax mu ne wal xaqu anna kila kullan minhuma ussisa ala taqwa moom alxaafiz ibn xajar rahimahullah mu ne lii dëgg daal mooy ne ñoom ñaar ñépp lañ tabax ci ragal yàlla loolu loolu euh, ndax lii nii de façon ñaari ñaari ñaari avis yëpp kenn wutewul ci lii mooy ne ñu ne xubaa la wutewuñ ne jàkkaay yonent mi alayhi salaatu salaam ak jàkkaay xubaa ci taqwa lañ leen rabax loolu kenn wutewuñ ñi ne tamit jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom wutewuñ ci ne ci taqwa lañ leen tabax mais moom dane li nga xam ne daal mooy dëgg mooy ne kilaa kullan minhuma ussisa dañ leen tabax ala taqwa mu ne nag wa qawluhu ta'ala fi baqiyatil aaya fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu yu'akkidu kawnal muraadi masjida Quba mu ne nag le fait li topp ci aaya bi que ne jàkka jooju am na fa ay góor yoo xam ne dañoo sopp lool di laablu mu ne lool day dëgërlal di feddali que ne lim ci jublu mooy masjidu Quba voilà léegi nag. loolu mu ne wa inda abi daawud bi isnaadin saxiix boo demee ci saxiixu non sunanu imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne bu wér la bu mu jële ci seydna abu bakar abu non abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yone ci yonente bi alayhi salaatu mu ne bi nga xam ne ci la wàcc nazalat fiihi rijaalun yuhibbuuna yatadaharu fi ahli qubaa kue loolu dafa wàcc ci waa qubaa mu ne euh, léegi moom loolu la gis waaye waala mu ne nag léegi nag euh, boo ko ne waa léegi nooy tontoo li yonent mi alei satu salaam ne sama jàkk ji la mu ne wa ala hada fa sirru fi jawaabihi bi anna al masjid alladhi ussisa ala taqwa masjidu raf'u tawahhumi anna dhalika xaasun bi masjidi quba wallahu a'lam mu ne man li ma gis kuene li tax yonent mi alei salatu salaam gaayee di werante ñëw mu ne leen sama jàkk ji la li tax mu wax leen loolu mooy ne day bañ rafon tawaxu bi yëkkati def def leeg aji def def la ju man di doon te jàpp ne tabax boobu ñu tabax jàkk jooju ci ragal yàlla dafa dafa lu jagleel mosquée Quba contrairement ak yi ci ak ak bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla nag moo gën a xam da gis ne euh, tontu bii nii Euh, dese na convaincant ndax moom laa la ne ñaari côté yëpp mooy ñaari aw yi ñu njëkk wax kenn wutewul ci ne ndax li mu wax nii ne rafu tawahumi anna dhalika xaasun bi masjidu Quba loolu ñaari côté yëpp xam nañ ne jàkkaay yonent mi alayhi salaatu wa salaam la ala taqwa jàkkaar Quba gi bu dee ñi ne aaya bii tamit ñoom jàpp nañ ni ak ñeneen ñi sax xam nañ ni ussisa la taqwa yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam moo ko tabax tabax bële kon moo tax lii li gën a dëgër insha allah mooy li nga xam ne mooy ne mooy li yonentu ne sallallahu alayhi wasallam tontu ne huwa masjidi hada këne jàkka jooju lañ ta ñu tabax fii yow mi nag yooyu loolu du ci dara ndax loolu mooy affaire bi hadis bi dafa ñëw ci li nga xam ne moom lañuy ñuy moom lañ bëgg am réponse mu tontu ci tontu bu leer euh, léegi loolu nag mooy li nga xamante ni moo gën a dëgër kantaa riwaay yi nga xam ne danga naan euh, yi nga xam ne dañu ñëw ne euh, kii Seydina Anas kii boog bi ne aaya bi bu wàccee yeneen bi alayhi salaatu wa salaam dana yéen buur yàlla yéen waa Quba buur yàlla kat daal dinay euh, leen defal tagg wu rafet lim leen ne fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatahharu ne leen yéen fam dafa ay góor yoo xam ne dañu bëgg laablu di seet di laablu mu ne leen famaa tasna'una lu lu ngeen di def ñu ne qaalu inna narsilu athara al-gha'it wal bawl bil ma mu ne ñun kat bu ñu demee ci wonog yi mooy ci toilette yi ba utiliser xeer yi ñu doon utiliser ñoom dañ ci dañuy boole waale ndox léegi loolu imaam Abu Dawud moom moo ko solo euh, non non maanaam imaam Abdurrazzaq euh, na ko noon imaam at-Tabari waaye sanadam mooy ne euh, loolu imaam al-Hafiz surtout bi nga xam ne riwaay bi nga xam ne moom la imaam Abu Dawud am na beneen xadis bu mel nii bu imaam Abu Dawud ak imaam at yi ak imaam ibn maaja daal di solo imaam alxaafiz ibn xajar dafa wax ci talxiisul xabiir ne sanaduhu da'if sanadam dafa yi te xadiis boobu lan lay wax euh, dane euh, ñoom waa Quba yonent bi alayhi dalee na laaj mooy xadiis sayna abu hurayra que aay bii dafa wàcc ci Quba xad kaanu yastanjuuna bil ma dañ doon utilise ndox buñ masoon a dem ci toilette yi moom lañ doon utiliser mu ne aaya bi wàcc aaya bu mooy xadiis boobu wérul de toute façon même bu wéree li nekk bay bay lay ko gën wér fuuf mooy bi nga xamante ne nii moo tax imaam al-Qurtubi rahimahullah moom loolu la gën a dëgëral euh, li nga xam ne moo gën a dëgër mooy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu que ne loolu mooy jàkkaam ji la pas jàkka ji nga xamante ne nii mooy jàkkaay euh, euh, Quba la masjidun ussisa ala taqwa googu moom loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër te wax jooju imaam euh, Ibn Jarir at-Tabari tamit moom la daldi nangu moom la dëgëral que ne jàkkaa yonente mi alei salatu salaam mais non seulement Abdullah ibn Umar imaam al-Qurtubi moom tudd luñu ñii mais ñoom ñii muy imaam ibn Jarir mais Seydina Omar ibn al-Khattab sax moom dafa jàpp ak ñoom Zayd ibn Thabit ñoom ñëpp dañu jàpp ne jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ndax li yonent bi aleyhi salaatu wax dafa leer naññ moo tax imaam ash bi mu ko waxee ci tafsiram mu ne euh, wa axraja ibn Abi Shayba wa ahmadu wa muslimu wa muslimun wa tirmidiyu wa nasaa'iyu wa abu ya'la wa ibnu jarir wa ibnu al-munzir wa ibnu abi haatim wa ibnu xuzayma wa ibnu hibbaan wa abu shaykh wal haakim wa ibnu mardawayh wal bayhaqi fi dalaa'il an abi sa'id al-khudri indi xadis bi ñu waxoon mooy ñaar ñooñu doon werante ci ban jàkka mu ne ñi ñépp ko solo moom ci li mooy indi loolu mooy gin nañu defal taxrij bi gin nañoo bari ñi nga xam ne ñoo ko kii te imaam muslim solo na moo ëpp moo gën a dëgër fopp yël léegi yonent bi alayhi salaatu wa yemul ci lool de bi mu waxee ne sama jàkk ji la Euh, dane wa fi dhalika kanta masjidu Quba wa fi dhalika xayrun kathir mu ne huwa hadha masjid biñ ko laajee ñoom ñaar di werante ci ban la mu ne leen jàkk jii la sama jàkk jii la kanta nag jàkkaay Quba foo jàkk jooju fii xayrun kathir euh, gënee lu bari mu ngi foofale ci jàkkaay Quba gi kon nag euh, loolu mooy li nga xam ne moo gin dëgër fopp Euh, ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam da cee tontu moo tax euh, imaam ash-Shawkaani mu ne euh, mu ne annahu mu ne laa yaxfaa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad ayyana haadha al-masjid alladhi ussisa ala at-taqwa wa jazama bi annahu masjidu kama qaddamna min al-ahaadiith as-sahiiha falaa yuqaawimu dhaalika qawlu fardin min as-sahaaba wala jamaa'atun minhum wala ghayrihim wala yasixu iraaduhu fi muqaabalati maa qad saxa an nabi sallallahu alayhi wa sallam wala faaidata min iraadi maa warada fi fadli salaat as-salaat fi masjidi Quba mu ne euh, moom imaam ash-Shawkaani rahimahullah bi mu indee wax yooyu yëpp ba pare mu ne xam li nëbbuwul que ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam leer na que ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam désigné na leeral ke ne jàkkaam ji mooy jàkka ji nga xam ne moom la alxuraan naan ko suscent la taqwa ci suuratu tawba aaya 108 wa bi bihi bi annahu masjid ba pare mu dogu ne jàkkaam la comme ni mu ñëwee ci xadiis yi nga xam ne ñoo wér yiñ la wax waaye falaa yuqaawamu daalika qawlu waaye waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag waxu keneen ci saxaaba yi nag duñ ko peser moom ak tamit keneen waxuñ ne ñoom dañoo mooy pour nootal la rek wala xayruhum tamit waxu keneen ndax moom laa la ne lii fii fii fii fii sulbi nizam dafa nekk ci li ñuy xëccoo ci la tontu ndax bu kii woon ñoom seen wax dina dëgër waaye comme que yonent mi alayhi salaatu salaam wax na nag mooy wax beneen wax amul moo tax mu ne te tamit jarul ñuy indi euh, ci ngëneel di wax ci ngëneelu jàkkaay Quba ngir wax ne walla lool day wane ni euh, te tamit loolu mooy jàkka ji nga xam ne moom lañ tabax ci taqwa ndax gëneel yi am ci jàkkaay yonent mi alayhi salaatu mu moo ëpp fuuf loolu mooy li nga xamante ni wallahu taala alam moo gën a dëgër même bu dee ne masjidu Quba la gën a la njëkk a tabax ndax moom la bi mu ñëwee fa la tabax jàkkaam wa ussisa mu daal di fay tabax euh, masjidahu di jàkkaay jooj nga xam ne moom lañ tabax ci at taqwa léegi jàkka jooju di Quba bala ñu génn fii di àggale moom dafa nekk jàkk joo xam ne comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax léegi ci sa xadiisu imaam Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu ne wa fi dhalika xayrun kasiir te nekk na ci jàkka jooju di masjidu Quba euh, gëneel yiw lu baree baree baree bare kon euh, ngëneelam yooyu imaam at-Tirmidhi dafa solo jël ci Usayd ibn Dhahir euh, mu jëlee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi ne as fi masjidi Quba rak'atayn ahabbu ilayya min an aatiya baytal maqdis marratayn law ya'lamuuna maa fi Quba la darabuu ilayhi akbaadul ibil imaam at-Tirmidhi dafa solo kon mu ne ci Usayd boobu mu ne yonent bi julli masjidu Quba ñaari ràkk moo ma gënal foop julli ko ci ma baytul maqdis ñaari yoon mu ne bu ñu xamoon li nekk ci Quba ci ay ngëneel de jàkka jooju la darabu ilayhi akbaadul ibil dinañu takk seen warwaay yi jamono jooj nga xam ne géléem ci ginoonu résistant moom lañ doon war mu ne bu ñu xamoon dinañ jóge fu ñu mën a jóge war seeni géléem laxas uti xubaa ngir man faa julli ñaari ji ràkk ba mi aleyhi salaatu salaam wax tamit ci xadiis boo xam ne euh, ash-shaykhaani di imaam al buxaari imaam muslim rahmatullah alayhima soloo nañ ko jële ko ci seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam kaana yazuuru qubaa aw yati qubaa raakiban aw maashiyan ñu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam am na ci benn riwaaya dañ ne samedi gu jot tous les samedi yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon dem masjidu Quba foofale ca xubaa te gis nga ni mu xaw a sore xaw na sore jàkkaam ci ah fi mu dëkk moom wax nañ la mu nga ca bunt boo jógee Medina di dem Makka wala nga jógee Makka di dem Medina moom ngay jëkk a jot samedi gu jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon génn di dem masjidu xubaa moo xam soit léeg-léeg mu buy dem day war léeg-léeg mu dox ak tànkam di yazuuru di ziyaare Quba jàkka jooju foofu la Quba ñoomit it soloo nañ ba léegi ci imaam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma muy ash-shaykhaani ñu ne ma mu ne man salla fiihi ñoom imaam an-Nasaa'i ñooñ tamit soloo nañ ko ah man salla fiihi kaana ka adli umra ñu ne ba léegi ci ngëneelu jàkkaay Quba googu moo tax baax na tamit képp koo xam ne dem nga yàlla may na la nga aji dem fa ngëneel yi bum la raw mooy ne loolu lu jara xam la bul bul nii rek man daal damay dem man daal aji baax na moo la mooy farata ji dem Madina sax alayhi salaatu wasallam foofu dem ma Madina du farata waaye nag ay ngëneel dem fa ba ñëw sincèrement loolu moom dommage moom mais même bu ne danga ne walla farata bi laa def ñibbi amoo bàkkaara ah mais nag faataka xayrun kasiir yiw yu bari raw na la waaye tamit boo demee Medina ah ya fexeel xamaale yi nga xam ne ak même Makka yenn yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu am na wax yu mel ni yum ci wax comme masjidu Quba mu ne képp koo xam ne julli na ci masjidu Quba kaana ka adli umra mu ngi mel ni ku umra julli ci masjidu Quba ak ku umra ñoo yem ah, imaam ibn Maaja rahimahullah moom soloona jële ci Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anhu xadis boo xam ne yëkkati kon yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne man tatahhara fii bayti képp koo xamante ne nii dafa euh, euh, man tatahhara képp koo xamante ne nii dafa jàpp moo xam dafa waroon a moom jàpp la waroon a def mu daldi jàpp wala mu waroon a sangu set mu sangu set jóge fa jàpp dem Quba man tatahara képp koo xam ne dangaa laablu jàpp wala nga sangu set wala bu dee tiim bu dee ndox yi abul nga def ko sa kër summa ata masjida Quba loolu nag beneen masala mooy lañ ci bañ dugg ci mu génn summa ata ginnaaw bi mu ko defee mu euh, génn mu dikk masjida Quba jàkkaay Quba gi fa salla fii salaa mu daal di fay julli benn ab julli kaanaka ajin mu ngi mel ku fa ku payu moo fayu ko umra dem Makka umra moom moo fay Allahu akbar noonu comme liñ la waxoon sànq ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon ñëw tous les samedis loolu imaam Maalik moo ko solo naka noon imaam Ahmad ak imaam al Buxaari imaam an-Nasaa'i solo naka imaam al Haakim jële ko ci Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana ya'ti masjida Quba kulla sabtin raakiban aw maashiyan wa kaana Abdullah yaf'aluhu Seydina Abdullah ñii ñëpp ñu solo jële ci seydna abdullah ibn omar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de da doon kaana yati nekkoon na muy kaana alladi yadullu ala dawaami wal istimrar usuli yu ni dañ naan la kaana yadullu day tegtale ala dawaami ci loo xam ne day sax wal istimrar mooy ci la sax muy habitude am ba mu des bu dee daa am lu ñëw luy wane ne xarina bu ñëw di wane ne kaana tey jii tekkiwul ne euh, continuelement la ko doon def habituellement mais bii loolu lay tekki mu ne kaana moom yonent bi alayhi dafa nekkoon yatii di dikkal masjida Quba jàkkaay Quba ji kulla sabtin samedi gu jot raakiban soit mu war buy dem aw maashiyan wala mu dox ak tàngam wa kaana Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom al athari comme niñ koy gise buñ àggee ji def tarjumaam nga xam ne moom radiyallahu ta'ala moom lu yonent bi mu xam ne yonent bi la doon def moom loolu lay def moo tax mu gisee yonent bi alayhi salaam di ko def tous les samedi moom tous les samedi mu dem Quba moo xam mu ngi dox wala mu ngi war moom Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon e, loolu mooy li jëm ci wa ussisa bi xadiis bi wax kon bu nga xam ne ci lañ ne moom bu Seydina Urwatu ibn Zubayr mu ne wa sa mu dal di fay tabax foofale almas wa ussisa ñu daal di fay tabax almasjidu alladhi ussisa ala taqwa jàkka ji nga xam ne moom lañ tabaxe ci taqwa wasalla mu daal di fay julli fiihi rasulullah yonent bi aleyhi salaatu daal di fay julli ginnaaw 14 jours yam fa def ci li gën dëgër ci waxu Seydina Anas ibn Malik summa ginnaaw gi mu daldi rakiba tax mu daldi jël waruwaayam war fasaara mu dem yamshi wéy di dox maahu naas nit ñi ànd ak moom léegi foofu lañuy yem incha kon gis nañ ne nekk na nekk gi mu nekk xubaa léegi nag li ñu dese mooy génn xubaa euh, bala jeexal imaam euh, nu tudd ibn Isaaq rahimahullah bala ñu génn xubaa comme que fi lañ ne nee na seydna Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom imaam ibn Isaaq mu ne seydna Ali radiyallahu anhu gis nga bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam di gàddaay fan la ko bàyyi woon moo ne woon ci néeg ba tëdd foofu euh, di après ba ndax yéeféer yi ñu foog ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ñu bàyyi ko fa ñu toog rek di xaar bañ xoolee muy moom waaye tamit ngir mu delloo wadaa yi yi ca waxu imaam ibn Ishaq rahimahullah euh, ba mu waxoon mu ne nag Seydina Ali ibn Abi Taalib moom foofu la ko fekk mu ne wa aqaama seydna muhammad ibn isxaaq mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la dese màkka moom seydna ali ibn abi taalib yonent bi alayhi salaatu salaam dem mu ne ginnaaw gi ci la topp si seen ginnaaw di ñëw xatta ida faraga ba ba ni nga xam ne ginnaaw gi ci la delloowe ndénkaane yooyu mu ne laxiqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa fa nazala maahu ala kalthum ibn hidmin seydna abi taalib kon xubaa la leen dawe bi mu ñëwee foofu fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma ngi ci waa ci kër Kalsuum ibn Hidm moom it mu ñëw nekk fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, am na nettali boo xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib da ko faroon nettali comme ni nga xamante ne nii euh, noonu la ko boo demee ci ku mel ni imaam ibn Isxaaq mu ne fa kaana Ali ibn Abi Taalib mu ne moom naa ali in innama kaanat iqaamatu bi Quba layla aw laylatayn mu ne moom seydna ali ibn abi taalib nag bi mu agsee moom ñaari bis rek la def benn guddi wala benn wala ñaar la passé Quba après yonent mi alayhi salaatu wasalaam jubal yoonam génn dem moom seydna ali ibn abi taalib doon na nettali sax bi nga xam ne ci la nekk fële iraq ba mu fa newee mu doon nettali ne moom bi mu newee xubaa foofu dafa gis benn jigéen koo xam ne amul woon jëkkër ku jullit la woon nag mu ne euh, dama doon gis ndaw soo xam ne guddi gu nekk am benn waay bu fa ñëw te moom célibataire la ndaw si te ci guddi gi ci guddi ci lëndëm guddi gi benn waay day ñëw fa yadribu alayha baabaha daal di fëgg bunt bi ndaw si génn mu am lum jox ndaw si daal di dem ndaw si am lum ko jox daal di dem nee na affaire bi euh, bi nga xamante ni ci la baamu baamuwaat affaire ba xew lu bari ay guddi yu bari ba gis muy def loo nee na man Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu nee na ma dem ne euh, ndaw si ne ko waa yow yaa amatallah man hadha ar-rajul alladhi yadribu alayki baabaki kulli la layla fa fa taxrujiina fa taxrujiina ilayhi fa yu'tiiki shay'an laa adri maa hu wa anta imra'atun muslima laa zawja lak mu wa anti imra'atun muslima laa zawja lak nee na ma bi ma affaire bi nag kiiwee ma ne xaaral ndaw si ma dem laaj ko nu mu demee nii nee na ma ñëw ne ko euh, waaw yow doomu Euh, nu mu tudd yow yow yow jaamu yàlla bu jigéen bi mais kan mooy ñëw chaque guddi di fëgg sa bu guddi gi bu suuf seddee muy fëgg sa bunt bi nga génn mu am lum la jox dem yow nga duggaat ci biir te yow euh, jullit mu ne ko ndaw si ne ko hada Sahl ibn Hunayf ne ko kooku mooy Sahl ibn la tudd ibn Wahib ne ko moom qad arafa anni imraatun la ahada xam na ne man jigéen laa koo xam ne amul kenn ko mu nekk ak man di ma dimbali mu ne moom nag euh, bu bu gontee mooy bu ngoon jotee muy Sahl ibn Hunayf day dem ci ba guddi ba ngoon gi ba guddi gi nag commencé jot day dem ci xërëmu waa ñoñam yi ñoom di ci waa ñi tuubaguloon ci waa Yasrib te ci seen mbokkam dem daldi tojaate damaate seen xërëm yi ba pare moom nag bant yooyu noonu mu dammaate seen xërëm yooyu moom la may jëlal na ma ihtatibi bi hada comme que yow amoo kenn ku la dimbali te dangaa war ci dund jëlal lii nga def ko nga koy xam ne sa taal nga koy kiiwe nga ciy togge comme que manoo taxani amul ku la jàppale amoo dara chaque guddi mu dem toj ci xërëm yi bu ñëwee jox ma loolu moom mooy li nga xam ne ay matt la may jox yoo xam ne ay xërëm la woon ngir ma ci man di jaaroo ko taal samay añ ak samay reer ak lu demee noonu mu ne fa kaana aliyun radiyallahu anhu moom yu'thiru wala ya'thiru dhalika min amri sahl ibn hunayn hatta halaka indahu bil iraq mu foofale da ko doon lii nii da ko doon wax ci mbaaxu sahl ibn hunayn bi bii doon ko wax ba ni nga xam ne fa la gaañoo foofale Euh, di ko topp di ko nettali di ko wax moom Seydina Ali foofu ba ni nga xam ne noonu la doon wax moom Seydina Ali ba ni nga xam ne ci la génne àddina da ko fa doon nettali lu bari xadiis bi nag imaam ibn Isxaaq nee na wa haddathanii haadha mais moom nee na ki ma nettali lii min xadiisi Ali ci xadiis Seydina Ali radiyallahu anhu mooy Hind ibn Sa'd ibn Suhayl ibn Hunayf mu ne Hind di doomi Sa'd mooy sëtu Sahl ibn Hunayf moo ko nettali Euh, radiyallahu taala an il jami kon foofu lañu yem gis nañ ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi na Quba ci waxu ñi nga xam ne nee nañ ci Kalsuum ibn Hibil ci la dal ak kon mu dal foofu wala ci Sa'd ibn Xaysama selon wax yi ginnaaw gi mu def fa 14 jour ci li gën a ndax mooy waxu Anas ibn Malik comme ni imaam al-Hafiz rahimahullah daal di dëgërale ci al-Fath ndax ci mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari rahimahullah ginnaaw gi tabax na fa jàkkaay xubaa euh, gis nañ masala bi jëm ci masjidun ussisa ala taqwa kuena li gën a dëgër mooy ne jàkkaay yonent bi alayhi salatu wasalaam du lu ma wax waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam ci boppam mooy ki nga xam ne moo ko wax kon ñu ñim ñu ànd ci wax loolu léegi ginnaaw bi ba mu fa paree nekk fa 14 jour yi mu daal di génn génn jël war waayam takk génn yoon wi lan moo fa xewaat ak fan la dal après